bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defee am seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu suna di leen ci def di ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër tey moo war a nekk suñu fukkeelu daje juróom-ñeenteelu daje bi ñu ngi taxawoon ci buntub ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ñëwoon ba agsi ci addisub junni ak juróom benn téeméer ak juróom bunt boobu démb mi ngi doon jàngale Euh, araamal guñ araamal meroon te lu ëpp ñetti fan araam gu lislaam araamal ñaari jullit yu meronte lu ëpp ñetti fan dégg ngeen la ci yonente ba wax sallallahu alayhi wa tey nag bunt bi ñuy dal mooy buntu ñaari téeméer ak fukk ak benn ñu ciy aaye ñett ñu ànd ñaar ñay déeyante ñett ñu ànd di dox ñaar ña di déeyante déeyante mooy wax ju suufee wax ju suufee joo xam ne bëgguñu ku dul ñoom ñaar ñu dégg ko bunt boobu lay jàngale euh, sallallahu alayhi wasallam di ko jàngale waaye alxuraan it ñëw ci sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alxuraan mu ne innama najwa min ash-shaytaan mu ne déeyante seytaanee ko fi indi déeyante seytaanee ko fi indi déeyante kon mooy kuy wax te fi ngay wax am na ñu fa toog te boo sañoon ñooña fa toog du ñu dégg li ngay wax waaw yaa ngi toog wax jot nga daldi wax wax joo xam ne am na ñoo xam ne bëggoo ñu dégg ko soo demee ci alquran balaa muy dugg ci bunt bi dafa wax ne alam tara ila lazina nuhu an najwa thumma yaud yauduna lima nuhu anhu yàlla mu ne am na ñoo xam ne bu ma doon jaaxle ñu jaaxal ma su ma doon yéemu ñu yéemam yéem ma ne ñan mu ne ñi nga xam ne kenn mu leen aaya déeyante aaya woon naa leen ko ñu dem ba bàyyi ko far miinaat nañ ko ndeysaan hmm? mu ne la ci metti mooy wayet wayetanaajaw na bil bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul déeyante ndéy loo xam ne bu jógee penc mi yàqu ndax dañuy déeyante luy indi noonoonte déeyante luy indi noonoonte fekk jenn waay mu ànd jenn waay nga ne kaay ma déy xam nga kii nga àndal xam nga kii kii yaayam dëmm la laa ilaha illa sunu borom ne bi ismi bàkkaar dugg na udwaan mooy xam nga kii nga àndal mu ne waaw kii sama xarit la mu ne kii daal la ciy wax loo xam ne waaw ah wa ma'siyati rasul ak mooy yonent bi seet yàlla nee na loolu def koo tere mu mu ne yaalu si na amunu isaata naa jeytum falaatat naa jëw bil ismi wal udwaan su ngeen di déeyanteeti bàyyi leen déeyante buy jur noono ak bàkkaar ak mooy yonent bi su ngeen di déeyante na ngeen déeyante bil birri wa taq wa xam nga kii nga àndal nga ne déedéet mu ne gën koo fonk ku baax nga àndal nii boobu dey baax na ku baax nga àndal nii xam nga kii nga àndal mu ne déedéet gën koo jàpp bil birri wa taqwa ci la imaam Nawawi jële jëlee innama najwa min ash-shaytaan jooju yàlla wax ci alxuraanul karim mu nga innama najwa min ash-shaytaan déeyante ci seytaane la bokk ci ngànnaayi seytaane la bokk déeyante ci ngànnaayi seytaane la bokk nu mu koy defee li yaxzuna alladina amanu ndax merloo jullit yi ndax merloo jullit yi ndax bu ñaar àndee ba mu yàgg ñuy déeyante seytaane da koy wax ne waaw yéen kay yéen ñett ànd li ñuy wax te naroo ko naruñu nga xam ko kon jubut li ñu lay nëbb lan la est-ce que waaju ñu pour song la est que waaju ñu pour rey la loolu la koy wax loo wax ca dëgg-dëgg loolu xel mën na caa ñaaw ndax ñetti nit ñu ànd ñu dem ba mu yàgg kenn ñaar ña beddee ko di waxtaan ne ko ne ko ñu ñëw loolu baaxut mu nga kon déeyantee ngi noonu waaye waxaat na ko ci alxuraan ne euh, yaa ayyuhallazina amanu iza najaytu iza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa waaw kon lenn ci déeyantee nga noonu subhaanahu wa wax ko yonente ba alayhi salaatu wasalaam wax ca imaam Nawawi indi ko ci téeréem boobu di Riyaadu Saalihiin muy wàllu déeyante innama najwa déeyante mina shaytaan ci ngànnaay shaytaan la bokk donc ko wax ca suuratu al mujaadala aaya fukk hadis bii ñu nga xam ne moom la ci imaam Nawawi njëkk indi ci buntu boobu ñu ngi ko jële ci Abdullahi ibnu Umar radiyallahu anhuma yàlla na yàlla bëgg ci ñoom ñaar baay jeeg doom ji anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida kaanu thalatha fala yatanaaja ithnayni duna thalith yonent bi alayhi salaam nee na fu ñett àndee rikkwaay bu ñaar ña di déyante bàyyi kenn ka fu ñett ànde bu ñaar di déyante bàyyi kenn ka monsieur A dafa ànd ak monsieur B ak monsieur D A B C waaw monsieur A ak monsieur B ak monsieur C ñoom ñett ñoo ànd ñu dem ba yàgg A ak C di déyante fële bàyyi fa bàyyi fa B yonent bi nee na bu leen ko def lu ngeen yàkkamti yàkkamti bàyyi leen kon ba tasaaroo ngeen waxtaan li ngeen bëgg a waxtaan bu ngeen di waxtaan nag bu waxtaan wa jëm ca moom ndax su jëmee ca moom def ñaari bàkkaar lay doon déeyante bi ak jëw bi allahu akbar waaw loolu lu am solo la ci penc mi nit ki loo ko ñu mu tax ba ngeen jàkkaarloo bu ngeen jàkkaarloo boo ko waxee bàkkaar la ndax déey eh, kii lay doon eh, jëw lay doon abu saalih mu ne ma daal ni ibnu amar fa arbaa qaala laa yadur mu ne ko su fekkee ñi ànd ñeent lañ ñaar ñey déyante mu ne amul problème amul problème laa yadurruka loolu du la lor ba dama ca muwatta ibnu malik radiyallahu anhu ma nga ca kon li ñuy bañ mooy ñett ngeen ñaar ñey déyante waaw bu doon ñeent ñett ñey déyante loraa nga commencé ñëw waaw abdullahi ibnu dinaar mu ne kuntu ana wa ibnu umar inda daari xaalid ibnu uqba allati fi suuq mu ne dafa mas nekk moom abdullahi ibnu dinaar moo ko abdullahi ibnu umar ñu seeti seen benn xarit bu ñu wax xaalid ibnu uqba euh, ab commerçant la woon ñu feeti ko ca këram gën na ca marché ba centre commercial ba jenn waaye ñëw ne ko dama laa soxla fa jaa rajulun yuridu an yunaajiya wa laysa maa ibnu omar ahadun ghayri dama laa soxla mu ne booba maak omar dong ñoo ànd ibnu omar ñun ñaar dong ñoo ànd keneen nekku fa omar daa di abdullah ibnu omar daa woo jeneen waaye pour mu ñeenteel leen pour mu ñeenteel leen léegi ñu nekk ñeent fa qaala lii wali rajul athalis allati daa istaaxira shay'an fa inni sami'tu rasulullah yaqul ni yatanaajasnayni duna waahid bi mu waxee ki leen di ñeenteel mooy leen dellu leen ginnaaw tuuti ñu waxtaan maak mbokk mi ndax yonent bi moo tere woon ñaar ñu ànd e, di déeyante bàyyi fa kenn ka waaw looloo ngoog kon nañ ci bàyyi xel ci déeyante bi waaw ñu jële ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonente ba nee na iza kuntum thalatha fala yatanaaja ithnayni duna al axar hatta taxtalitu binnaasi min aj min ajli anna dhalika yuhzinuhu mu ne bu ngeen àndee nekk ñett bu leen déeyante bàyyi fa kenn ka lu dul ngeen jaxasoo ci nit ñi ba bari su leen neexee ngeen beru ngeen déeyante ngeen waxtaan mu ne ndaxte loolu ngeen di wax daf koy merloo daf koy merloo daf koy xalaatloo daf koy jàqloo te nag lu yenu maanaa la ñetti nit ànd jékki-jékki ñaar ña sempeeku di waxtaan bàyyi ko fa loolu lu ne mën na koo jur mën naa ñaaw njort mën na koo firi nu bokkut mën na koo dégg-dégg nu bokkut lu ne mën na ko caa dikkal tabarkàlla bunt boobu bu am solo la Euh, al imam Nawawi moo nu ko indil ci Riyadu Saalihin nekk formation boo xam ne bii moom lay defal euh, julli tabarkal beneen bunt bi mooy bi ci tege ñaari téeméeri juróom-ñett fukk ak ñaar li muy tere mooy ta ta'zibul abdi wa daab wal mar'a wal walad maanaam métital ab jaam wala métital waruwaay wala métital jigéen wala métital xale waaw yii yëpp dañ koy tere bi xayri sababin shar'i bi xayri sababin shar'i aw zaid ala qadril adab walla di yar xale yar bu ëpp maanaam lañ soxla ci yar ba nga wees ko mel ni ku jàpp sab jaam di ko métital métital yu ëpp yi wala warwaay warwaay nag daana doon mbaam daana doon fas daana doon leneen léegi nag oto la ni nga ni nga ñàkk a métitale daaba ji nun ni nga ko yërëme nun nga war a yërëme sab oto waxin la ca waxi sallallahu alayhi wa sallam jigéen it yor jigéen di ko métital gis nga ko yor doom walla xale di ko métital moom tam noonu la dóor ba gannaaw ga dagg dóor ba yàq bët ba dóor ba yàq loxo ba loolu baaxul ab yar mën naa am te yenn dóor yi du am gone dangay fexe ba mu ragali dóor te doo ko dóor waaw gone da ngay fexe ba mu ragali dóor <laughs> te doo ko dóor nga fexe ba mu bëgg la ba boo ko meree mu am problème waaw da fexe ba mu bëgg la boo ko meree mu am problème yàlla mi ngi wax ci alxuraanul karim ci buntu boobu ci sourate sa aaya 26 mu ngi ko tàmbalee ca. wa bil waalidayni ihsaanan mu ne ñaari waajur nañuy rafetal ci ñoom wa bil ni ihsaanan ndey ak baay yàlla nag waxul wa bil waalidayni ibaadatan ihsaanan la wax rafetal rafetal gi la ca ñaari waajur moom bu dugg ca jaamu yàlla ga waaw bu ñu leen jaxase wa bisul mu ne nga def lu baax ci say mbokk yi la jege bàjjen wala tànta wala nijaay walla baay ju ndaw wala wala wala wal yataama mu ne nga def lu rafet ci jirim yi moo ñi nga xam ne seen papa dafa gaañu tabarkàlla te mataguñu góor buñ dee góor wala mataguñ jigéen buñ dee jigéen wal masaakin masaakin mooy miskin yi yalwaankat yi ak ñi mel ni ñoom yalwaankat yi ak ñi mel ni ñoom boo amee nga sarax leen boo amul nga yërëm leen wala nga gàntu gàntu lu rafet wal jaari zil xurba dëkkandoo bi nga xam ne sa mbokk la dëkkandoo bu doon sa mbokk maanaam kii yéen a bokk dëkk ci koñ bi waaye sa mbokk la yéen bokk jóge càlle wala yéen a bëgg bokk jóge mbirkilaan wala ngeen bokk jóge cil ma xambaakool waaw waaye daal euh, sa mbokk la mu ngoog mu ne wal jaaril junub wal jaaril junub dëkkandoo bi nga xam ne jàmbur la bokku leen dara da ngeen bokk koñ bi rek tabarkalla nga jóge ci Cilmaxa Mbakol mu jóge la Ngaay xe kooku mën naa ñàkk a nekk sa mbokk waaye sa dëkkandoo la wa saaxibi bil jàmb ak àndandoo bi nga xam ne li leen boole xëy na ab tukki la dangeen a bokk avion di tukki wala ngeen bokk oto di xëy wala ngeen bokk taxi wàcc barkalla yooyu yëpp rafetal def ci am ndax yii alxuraan di tudd nii lu ci nekk nit ñi dañ koy dañ koy sàggane léeg-léeg ci oto yi wabnu sabil mu ne ak étranger étranger mooy ñi nga xam ne dëkkuñ ci réew mi te ne ci réew mi dëkkuñ ci réew mi te ci réew mi alxuraan bu ko waxee ni daf daf leen bëgg a ràññee danaay wax saa su nekk nit bu ñëwee cim réew dañ koy wax yaay kan waaw yaay kan ba noppi ne ko loo fi wut ba noppi ne ko kañ ngay ñibbi yaay kan loo fi wut kañ ngay ñibbi mu ne wa maa malakat aymaanukum ak seen jaam yi wa maa malakat aymaanukum ñi seen ndeyjoor moom te mooy seen jaam yi inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faquura yàlla bëggul ku bëri tiitar <laughs> yàlla bëggul dëkkandoo bu bëri tiitar dëkkandoo boo xam ne doo romb ba nuyoo dëkkandoo boo xam ne aju rek la loolu baaxut laay yooyu la imaam Nawawi rahimahullah lal taayale buntam bu am solo bii mooy bunt bii tere mettital ab jaam mbaa mettital warwaay wala bokk mettital euh, sa baay bunt boobu jële nañ ci abdullahi ibnu amar radiyallahu anhuma mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam uzzibat imra'atun fi hirra habasatha hatta maatat fa daxalat fiha an-naar laa hiya at'amatha wa saqatha iz hiya habasatha wala hiya tarakat ha taakulu min xasaasil ard wallaay ndeysaan muttafaqun alayhi yonent ba nee na sallallahu alayhi wa sallam mbugal nañu jenn jigéen ci muus yonent na mbugal nañu jenn jigéen ci muus yàlla na ko no koy dégg no mbugal nañu jenn jigéen ci muus muus ma daal moo tax jigéen ji dem sawara allahu akbar muus mee tax jigéen ji dem sawara jigéen ji xëy na jote nag muus ma dara hadis bi nag lu luñ jote ndax muus dafa lakkale te daa mën a déranger ak mën a déranger moom muus bu soxlaa jabaram jabar ji day bañ kër gi yépp coow lay doon bu dee danga dëkk foo xam ne fii ay ardoise la néeg bi léeg-léeg ñu dal ci ba nga defee ne day fuq waaw te li feek ëmbut du ko bàyyi moom it lum soxla soxla jëkkër ji dana yuux man xaw ma daa jonge xaw ma dafa bon <laughs> waaye coow li daan kurru ci kër gi rek tubarkàlla diggante muus ak euh, jëkkër ji waaye daal ku mën a déranger la moom muus a ah, léegi daal am na lu ñu jote xëy na am na lu lu muus def ndax muus bu amee doom fu fu fu amee doom lu mu sori sori day gàddu doom ya indi néeg jeeg bii sëy bu ko indee sa néeg dalay wax ne jeeg nga buy sëy may jéeg buy sëy mu ne waaw léeg-léeg mun ne la sa doom a ngi nii ci sa kaw lal dencal ma fi samay doom ndax muus yu góor yi dañ leen di lekk wax na dëgg nag moo tax affaire bu daw yaram la muus di wax foofu jeeg ji sëy ñaari duñ jël seen doom yi dugal ko ci néeg góor ñi ndax wóoluwuñ leen ci benn ñaarab dañ leen di fiire <laughs> seen doom yi muus mi day jël doom yi daal koy indil jigéen ji sëy ne ko dencal ma sama doom yi ndax yow xam nga méccitu am doom ko defee ji góor ñi dañuy lekk sama doom yi wala daal dama leen koy fiire daal di koy indi sa néeg fab liir yu tooy yooyu def ko ci sa yére yi xam nga loolu mën naa déranger vraiment waaw wala nga ñëw rek fekk mu ne ci sa ronlal nga xool mu xool la daal di daal di yooxu pour ne la génnal c'est-à-dire moom néeg bi ala kulli daal damaa bëgg wax ne daal am na lu muus mi def ndaw si lu ko def addis ba waxu ko waaye daal ndaw sa mere muusuma lool ndax lam ko def léegi nag xabasat xa xataa maatat yeew ko ci tànkulal ba ba muusuma dee yeew muusuma ci tànkulal ba ba ma dee ah waaw waaw am ñu ne tëj ko ci pentre ba peut-être alakuli xaal am na fu mu ko def daal ba ma dee fa daxalal fii xannaar loolaa dogal ndaw soo sa dem sawara loola moo yóbbu ndaw sa sawara muus moomu mu tëj ba muus ma dee yonent mu ne laa at amatha joxu ko lekk benn yoon laa at amatha ndaw saa ngay añ ma ngay reer ma ngay ndékki muus caa seppi jox muus ma xanaa bu xëy rek ne ko yow danga xam ne duma sa morom muus mi la koy wax da nga xam ne dangay ngay jaay dëgër bopp maa la gën a dëgër bopp da ngay jaay bon maa la gën a bon moo moog muus mi jox ko mu lekk yonte mu ne wala wasaqat xaa jox ko mu naan ici habasat xaa jamono jam ko tëjee ñu ngi ko tëj ci benn place jox ko mu lekk jox ko mu naan hmm? walla hiya tarakat xaa taakul min xisaasil ard bàyyi ko it mu faraatal boppam gis nga moo taxit ñiy yeew dara tey dox seen digganteeg yañ soxla bàkkaar bi li ñu am ngeen baal ma léeg-léeg nga gis ñu indi dakaar ay fas fas yooyu duutu ñu gis seen jabar yi ndax fas yi dakaar bariwul fas yu jigéen ana seen jabar ya ñoom fas yooyu seen jabar ya peut ña nga càlle ña nga cil maxambaakol ñoom ñu indi leen fii ba far fas yooyu nekk ay fas yu jigéen wala yor jikkoy fas yu jigéen yeew leen rek defe na daal fas moom dafay ñëw pour dirib sareet kepp déedéet dafa am ñuy soxla yooye ñuy soxla kil ketee ñu jot ca ma leen di mbugal waaw ngeen baal ma tabarkalla yéen ñu yor ay fas <laughs> tabarkalla ala kulli xaal ndaw sii kii la yeew rek joxu ko mu lekk joxu ko mu naan xanaa téye ko fa rek ba muus ma dee mu wët sànni sunu borom ne ko maa ngi lay xaar yàlla mënoon na ko rey moom tam ci saa si déedéet mu di ko xaar rek ba mu dee mu ne ko yow tam sawara ni nga soxare ba mbugal muus mi noonu laay soxare bu mbugal la waaw mbokk yi ku mbugalu muus dem sawara boo mbugalin foo jëm waaw moo tax ñii ñuy tëj ci prison yi nañ bàyyi xel kii muus la tëj kii muus la tëj dem sawara waaw ku tëj nit ci prison waaw maître El Hadj Diouf ku tëj nit ci prison joxoo ko yam war a am àggul cay sañ-sañam eh, àggul ci lekk gu baax àggul ci naan gu baax ki def loolu muus dem sawar bu ko defee nit moom fu mu jëm allahu akbar loolu tollinu lislaam ako gisina mu ngoog jël na fi nit ñi mu dem ba ca muus ya sallallahu alayhi sallam nee na ndaw si muusa ko yóbbu sawara ah mbokk yi ñii tëj nit ñi mbaa dégg nañ addis bii mbaa dégg nañ addis bii nga xam ne ndaw sii muusa ko yóbbu sawara lu mu ko def def koo tëj lu ko muusuma def xam xam yàlla daal tuddul fii wala ba yonent bi tuddul fii lu ko muusuma def waaye daal moom kon toññar bi na muus mi su fekkoon muusuma daa lekk ko cuujam mbaam mu roñ ay doomu indi néegam wala wala peut-être que muus mee tooñ waaw na ko dàq këram na ko génnal sama kër génnal sama kër waaye déedéet mu dem jàpp ko tabarkàlla <laughs> kenn mësu koo gis rek mu ngoog eh, looloo tax ndeysaan sunu wajur wa Cheikh Salihu rahmatullahi alayhi dafa mas di dox ci daara ji ba mu yàgg mu gis xar mu damm mu yónnee pour nañ ko nañ fajal xar mi tànk bi ndax xamuleen fii fajkatu damm-damm <laughs> ñu ne ko ah de am na góor gu fay faj damm-damm mooy nañ ca yónnee allahu akbar xar mu damm xar mu damm ca xel kom ñu war a yónnee barale ca booru ndar góor guy faj si xar mu damm ma ñu ne ko ah, am na ko gën a jege bàyyi diw mii de nee nañu mën na ci dara mu ne ah, kon nañ ko ko jox waa ji jël tànku xar mi di jubbanti xar mi ne bëreet suñu saaliwu di jooy maanaam di jooy ci métit mi ñu tànkum xar mi damm ba xar mi di métti bi ñu koy faj mu cay jooy kooku du tëju muusu mukk nii nii ndaw si def nan jàng yooyu allahu akbar mu jooy ndeysaan nit ñi xool ko ñeneen ñi xëm waaw mi ngi jooy lu tax parce que xar mi xam nga xar mi mënul doo dem hôpital mënul wax ni ayya waaw yaa ngi may gaañ bu doon nit du la lay wax mais xar mi mënul loolu ndax bahimatul an'am la stt sallallahu alayhi wa sallam nan jàng yooyu hmm? wa anhu annahu marra bi fidyaanin min quraysh qad nasabu tayra wa hum yarmunahu wa qad ja'alu li saahibi tayri kulla qati'atin qati'atin qati'atin min nablihim falamma ra'aw ibnu umar tafarraqu fa qala ibnu umar man fa'ala hadha laana allahu man faala hada inna rasulallahi laana man ittaxasa say an fii ruux garada waaw muttafaqun alayhi yun Abdullah ibn dafa romb ay xale xale yu bokk ci waa Quraysh ñu defuk fiir ba jàpp ci picc tekk ceeg buum di ko fooye di ko fooye di sànni muy naaw ñuy xëcc muy delsi ñuy sànni muy naaw ñuy xàqtaay seen papa bég lool ab la umra daal di départ rek dàq xale ya xale tasaaroo mu ne ku def lii man faala hada kii daal yàlla bu ko yàlla yërëm yo loolu la wax laana laahu man faala hada kii yeew picc mi ci tànk ni di ko foye yàlla bu ko yàlla yërëm ñun ñëpp di xoolaat Abdullah ibn Umar mu ne Euh, yonente ba laana tax ittaxaza shay'an fii ruux garada yonente bi mi ngi aaye képp kuy fo ci loo xam ne daa am ruux waaw moo tax ñi def sport ci wàllu napp nañ bàyyi xel ci li ñuy napp est-ce que foo tax est que foo tax en tout cas fo ci bàyyi ma yoo xam ne dafa am ruux fo yu mel nii baaxut moo tax ci fasi kursi yi ñu bàyyi nañ ci bàyyi xel ba xam ci yeneen yi ñuy fo yëpp ñu bàyyi xel ci yëf yi ala kulli xaal beneen bunte ngi noonu bu amaam solo euh, tabarakallahu ci riyaadu saalihiin jërë ngeen jëf ci kanam tuuti ñu weel koog yéen ci yasalunaka ci kattanu sunu borom subhaanahu wa taala yal na yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def sunuy poos dara in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu